muy xam-xam bi nga xam ne moom ci boppam dina ko leeral radiyallahu anhu ci biir xasida bi eh, waaye dina leeral tamit ana lu tax mu bind xasida bi ak fan la ko jële loolu lépp dina ko leeral dafa bokk nag ci xasida yi nga xamante ne comme jamono yooyu nga xam ne eh, sëñ bi radiyallahu anhu bari na jamono yooyu ay xasida yoo xam ne du ko doon bind ci xasiday xam-xam la ay téere xam-xam yoo xam ne day ñëw daal di koy def way mooy day nekk loo xam ne dañ koo wasaare nasr mu def ko moom mu ñëw def ko nazma voilà moom la ñuy wax mooy day nekk prose bu dee ci français mu ñëw def ko li nga xamante ne nii mooy def ko versification def ko li nga xam ne ay xasida la koy def comme ni nga xamante ne nii moom radiyallahu anhu ci jiitu woon na te dina ko tudd ci buy tàmbali xaside bi euh, mawaahibul quddus jiitu woon na laata muy taalif masaalikul jinaan bi mawaahibul quddus moo ko jiitu woon te dina ko tudd radiyallahu anhu nga xam ne téere la boo xam ne euh, daf cee way ab téere boo xam ne al imaam abu abdillah Muhammad ibn Yusuf as rahimahullah moom moo ko bindoon te mu génn àddina ci l'an ci atum jullit ci ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi wassalaam mu ñëw bind ko tudde ko Mawaahibul Quddus ndax euh, al imaam as-Sanusi la ko tudde woon ummul baraahin di wax ci wàllu xam-xamu li jëm ci ilmul kalaam mooy ci tawxiid voilà nan la ñuy saxale ci wàllu am xel li nga xamante ne mooy nekku borom bi nekk nekku borom bi tabaaraka wa la nga xam ne moom lañ gën a xamee ci ilmul kalaam ñi nga xam ne ñoo dugg ci wax domaine yooyu façon xam-xam yooyu xam nañu ko eh, ci loolu la ko taalifoon sëñ bi ñëw daal di koy way def ko noo xam ne ngir mu gina mën a jàpp gina mën a takk mu tudde woon ko mawaahibul quddus naka noonu munawwirus sudur téere la boo xam ne da koo way téere la boo xam ne ka bindoon cosaanu téere ba mooy bidaayatul hidaaya bu al imaam eh, eh, abu abu hamid al ghazali rahmatullah génn àddina l'an 550 ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo bindoon téere boobu bidaayatul hidaaya sëñ bi ñëw radiyallahu anhuma daal di koy way tudd ko mu munawwir munawwiru sudur naka noonu la defoon tamit yeneen téere yoo xamante ne nii bari na eh, comme li nga xam ne saadatu tullaab bi nga xamante ne nii moom mu ci way li nga xamante ne mooy muqaddimatul uj al al al al ajrumiya voilà bu siiw boobu ci wàllu ilmu ci li jëm ci wàllu grammaire arabe Euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen jaw al jawharun nafiis nga xam ne da koo way ci li nga xamante ne mooy euh, cosaanu téere al jawharun nafis mooy kitaabul axdar yi mooy kitaabu al imaam al axdar yi moom la sëñ bi ñëw waye noonu def ko tudde ko li nga xam ne mooy al jawharun nafis rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma ci kaw loolu ngir yombal xam-xam yooyu dina ko tuddwaale ci biir insha allah ndax moo defal boppam liñ naan am bambëstal moo tax lii dañ koy tàmbalee nii rek mais moom ci boppam radiyallahu anhu def na mbëmbëstal ci téere bi mooy introduction boo xamante ne nii moo ko defal boppam wax li ñu waxoon sànq fan la nan la binde téere bi ñaata bunt la am lan mooy cosaanu téere bi lan lay wax yooyu yëpp def na ko ba pare ñëw leeral ko eh, tey nag kon buñ ñëwee ci ni mu tudde téere bi muy masaalikul jinaan masaalik mooy euh, pluriyal mooy lu bariwu maslak maslak mooy sóobuwaay bu ne fii de moom mooy sóobuwaayu ñu baax ñi dañ naan maslakul abraar fi nga xam ne ñu baax ñi fii lañuy ñuy lii nag mooy yoon yi nga xam ne masaalik al jinaan yi nga xam ne ñoo lay jébb ci ajjana yu kawe yi yu boroom yu yoon yi nga xam ne téere bi nga xam ne li muy waxtaane boo ci sóoboo jàppe ko noonu gëme ko noonu dund ko kooku moom fi mu lay jëme mooy aljihad mooy aljana aljana yu kawe yi mu ne fii jam'i di dajale fii nii mooy daldi daldi nekk koo xam ne daf ko nose ci way boo maa la nga xamante ne nii def ko tamit mu giina nay xatakk la nga xam ne maa farraqahu yi moom la wasaare mooy def ko prose voilà mooy da koo bind mooy boo jëlee téere rek comme li ñuy bind benn livre wala téere bind ko xam nga bokkul ak yoo xam ne dañoo ñëw way ko waaw loolu nag lay wax nii ne mooy téere bii nii fekkoon nam liy cosaanam mooy li nga xamante ne moom lal imaam ad yi fii da ne ad yi mooy jam'i ci dajale. daal di koy def way boole maa li nga xam ne farraqahu wasaare na ko ci téere bu siiw boobu ak daymaan yi muy xaatimatu tasawuf xaatima fi tasawuf xaatimatun fi tasawuf noonu la téere boobu tudd nga xam ne ki ko bind kon eh, ni ko eh, sëriñ bi waxe radiyallahu taala anhu ki ko bind mooy al imaam moom nag turam moo doon Muhammad ibn al-Mukhtar Muhammad Saïd al-Yadaali ad-Daymaani boo déggee ci biir sëñ bi naan al-Yadaali nee na mooy kii rek moom la benn bi la al-Yadaali yi daymaani woon joowoon fële nga xam ne ci bilaatu Shanqiit muy Shanaqita yi ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañ leen mas a xam ñoo fa mas a dund ba nii nii ñu ngi exister ñu ngi am seen seen ñooñu muy nekk ay famille yu barkeel yoo xamante ne ci xam-xamu wàllu façon xam-xam yépp ay ay ngënk ci ay ay ay ay doj lañu ci ad daymaani bi di al yadaali voilà kon noonu la tudd muy Muhammad ibnul Muxtaar ibn Muhammad Saïd al yadaali al daymaani voilà mooy al yadaali bu kon buñ gisee ci biir kon sëñ bi day wax naan suñu sëriñ nee na al yadaali bu boobaa na nga xam ne mooy ad daymaani mi voilà radiyallahu anhuma moom kon sëñ bi nee kon moom téere bi dafa ñëw di dajale ngir yombal ci wàllu takk lépp li nga xam ne moom la ad yi muy euh, imaam al-Yadaali rahmatullah alayhi ad-Daymaani li mu bind ci téere boobu ñu wax la sànq muy xaatimatun fi tasawuf loolu nag euh, le sëñ bi jël téere boobu moom la way fii am yoo xamante ni nii da koy jële tamit ci bindu yoo xamante ni dina leen tudd ñoom al imaamul Ghazali mi fi tudd léegi rahmatullah ak ñeneen ak ñeneen nga xamante ne loolu insha allah buñ ci ginee dugg ci biir da dinañu ko gis ndax jamono ji sëñ bi di taalif lii eh, eh, taalifam yu am solo yi ay mawaahibul quddus ak yooyu eh, moo nekkoon jamono yi bi nga xam ne waajuram wi sëñ moo tuddoon mu Sayyid Muhammad voilà mu ñu gën ko mu gën a siiwe ci Momar sëriñ Momar maam Mor Anta Sali moom jamono yooyu mu ngi doon dund bi sëñ bi di taalif téere yu mel noonu radiyallahu anhuma nga xam ne ngir gin koo yombal way jàng yi ñi nga xam ne ñoo bëgg a takk li nga xamante ni nii mooy xam-xam bi ci wàllu fànn xam-xam yu bari kon nag tey bu soobee yàlla kon moom la ñuy tàmbalee tey bu soobee yàlla muy masaalikul jinaan téere la boo xam ne rek dafa laaj lu gën a kii yu gàtt la daanaka du weesu ay fukki minutes moo tax waaye téere la boo xam ne eh, dëgg-dëgg ginnaa aajowoo ay jataay yoo xam ne yu gën yaatu waaye nag loolu Euh, du mën a nekk fii moo tax dañuy kii rek comme niñ defoon ci euh, li nga xam ne moo doon euh, axiru zaman bi mooy ci gàtt rek dañuy wax noonu rek di dem insha allahu taala xam naa kon tey dañuy yem noonu bu bii di ñëw nag ñu dugg ci xasida gi wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in